baada audu billahi min alsheytaani alrajim qul yaa ayuha nnaasu inni rasulu llahi ilaykum jamia alladi lahu mulku lsamaawaati waalardi laa ilaha illa huwa yuxyi wa yumiit wa aaminuu billahi wa rasulihi nnabiyi lummiyi alladi yuminu billahi wa kalimaatihi wattabicuuhu laallakum tahtaduun kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya téeméer bi ak ñeent ak juróom fukk ak juróom ñett mu ne xul waxal yaa ayyuhannaas <clears throat> e yow nit ñi yéen mbooleem nit ñi inni man kat rasulullah mi rasulullahi ndawal yàlla laa de alayhi wassalaam ilaykum bu mu yebal ci yéen jamiam mbooleem seen nag arab baak judul arab ak ku ñuul kaak ku weex kaak ku mboq ñépp woroom boobu nag alladi mooy ki nga xamante ne nii lahu ñeel na ko mulku samaawaati moomeelu nguuruk asamaan yi wal ardeek suuf laa ilaha illaa hu amul benn boroom bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa huwa ku dul moom yuhyi mooy dundal wa yumiitu te mooy rey kon nag fa aaminu waay waay ngal la waay gëm leen billaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala wa rasuulihi te ngeen gëw ndawam bii muy man mii nga xam ne man la leen yónnee alayhi salaatu wassalaam annabi yonent boobu nga xam ne mooy yonent bi ki boroom bi solo al ummi yi ki nga xam ne mooy kojoog li nga xamante ne nii nga xam ne xamuloon bind ak li nga xamante ni mooy liliir comme na ma ko waxoon ne bu doon ne lool da koo xamoon idan lar taabal mubtilun kon ñii di neenal alquran dinañu gën a am si ki sàkk goo xamante ne nii ci la ñuy mën a layele tërale seen lay yu bon yi ñuy wax seen kàddu yi di ñàkk dëgg yi naan dañ ko koy jàngal waaye al ummi yi mooy ki nga xam ne mooy kojoo gi nga xam ne mooy ummul qura di ndayu dëkk yi waaye moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ndayu xéewal yi nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka di dotti ci jaam yi moom moom yonent boobale alladi bi nga xam ne yu'minu billahi moom di dafa gëm boroom bi tabaaraka wa taala wa kalimaatihi ak kàddoom yi nga xam ne moom la ko xamal te jàngal ko ko ci alquraan ak leneen ngir jàngal ko ko xamal ko ko moom di daal dina koy gëm wattabi'uhu te ngeen topp yonent boo waaye bu ko defee alayhi salaatu wassalaam la'allakum tahtadun bu ko defee di ngeen gindeeku suñu boroom nag ñëwaat ci nettali seydinaa muusa bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa min qawmi Muusa <clears throat> am na ci niti Seydina Muusa yi alayhi salaatu wassalaam gis nañ ñi ci yoon jaamu la nga xam ne mooy yëkk am na ñoo xam ne defuñu ko woon te ñooñu ak ñam tànnoon gisoon nag la leen rëng daloon ak lam ñaanoon mu ne nag bul jàpp ne ñépp a xam ne mooy yëkk wa de mu ne wa min qawmi Muusa am na ci nitu Seydina Muusa ya alayhi salaatu wassalaam ummatun aw mbooloo boo xam ne ci ñoom <clears throat> yahduuna bil haqq ñoom dañoom dañuy gindi nit ñi te tamit gindeeku nañ bil xaq ci dëgg ji leen borom bi joxoon ci tawraat joo jële te la ko ci Seydina Muusaa ci la ñuy gindeeku te ci lañ teg seen bopp di ci yee nit ñi di leen ci ginde wa bihi ya'diluun te nag ci tawraat boo bële ci la ñuy àtte woo moom la ñuy jéng jëm ci moom la ne te moom la ñuy àtte woo booy ba jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na ñoo xam ne noonu lañ meloon comme ñoom Seydina Abdallah ibn Salaam ndax laay bi saar Makka la waaye mu ngi koy yëgal ne ci ñoom am na ñoo xam ne ñu nga nekk xamoo ma ama instant bii gisagoo leen waaye ñu ngi tegu ci yoon wo waleen fi sayyidina Muusaa bàyyi loon ba léegi suñu boroom ne wa qatta'naahum alayhi salaam mu ne wa qatta'naahum ma daal di leen dog def leen ay pàcc ithnay asharata asbata mooy waa banu Israil nga def leen fukk ñaar yi nga xamante ne ay sët lañu mooy ñi nga xamante ne ay tribu lañu ay waaso lool laa leen def umaman ñu nekk ay mbooloo nekk ñoo xamante ne nii mooy xeet wu nekk ci ñoom <coughs> <laughs> dama leen a def mooy banu Israil di Seydina Yaqub mooy seen maam alayhi salaatu wassalaam léegi dafa amoon fukki doom ak ñaar léegi fukki doom ak ñaar yoo yële noonu la boroom di daal di def waa banu Israil ku nekk rek mu mel ni garab goo xamante ne nii alhamdulillah dafa am fukki branche ak ñaar léegi nag ku nekk rek caw ca car ba nga branche ba nga bokk fa nga jógee suñu boroom noonu la leen def ay pàcc wa naa ñu daal di wax yu ilaa Muusaa di Seydinaa Muusaa ne ko nag alayhi salaam id istasqaa ne ko nag bés bu nga xamante ne nii mooy fa leen boroom ba daal di woon dugal léegi loolu dina ci ñëw mu ne id istasqaahu bés saa bés ba nga xamante ne saa ko ñaanee ngir mën a naan qawmuhu ay ñoñam nan ngay def anidrib bi'asaakal hajar ne ko nag na nga jël sa yat wi nga yor moom la sànni woon Firawna mu def nekk jaan Firawna tiit yat woo wala mu ne ko nanga ko dóor alxajara li nga xamante ne nii mooy aw xeer wa boo ko dóoree ci roche wi ci xeer wi fan bajasat bu boobaa dina ball daal di la ci xeer wi minhu ca xeer wa ba nga dóoree yat bi rek isna isnata yi naa li nga xam ne mooy fukk ñaar ay bëti ndox yoo xam ne ñooy génne ci ndox mi su ci ci xeer wi xat dëgg dëgg alima xam na ne kullu unaasin mbooloo mu nekk nag ci waa banu israil bu boobaa bu ñu maree rek ba ñëw wax la ko yow ni ngay def jëlal sa yàq wi nga dóor ko ci xeer wi bu boobaa dina ball fukk ak ñaar li nga xamante ne mooy ay bëti yoo xamante ne source d'eau yuy balle ci xeer wi bu boobaa ku nekk ci ñoom di nga xam fan ngay naane mooy yooyu dafa représenter taxawu fi li nga xam ne mooy fukk ñaari pàcc yi leen borom bi def bu boobaa nag ku ci nekk ci ñoom kenn du la wax demal nga naanee fee yow daanaka loolu moo lay xëcc tafa ngay mu ñu boroom nag ne wa zallalna alayhimul ghamaama ñu daal di leen muur seen kaw li nga xamante ne ñuy alxamaama niir ga nga nga xam ne moom laa leen defal wa anzalna mu leen mooy xéewal yam leen defal te ndax pàkk ba nga xam ne fa lañ newoon <coughs> te borom bi dina ko wax léegi ndax bañ leen ne dugg leen ci dëkk bi gaa yi bañ mooy man ginnaaw bañ jógee ca Firawna mooy ca téyu ga nga xam ne après fa lañ ne woon moom lay wax nii suñu borom nee na nag man maay ki nga xamante ne nii maa leen muuroon ngir ci li nga xamante ne mooy niir yi mooy sama niir yoo yële ba def tàngoor yu metti yi du leen doon laal wa anzalna alayhim lii mu ngi lim xéewal yu mag yi leen ma sa defal de ma wàcc ci seen kaw alman na li nga xamante ne nii mooy façon lem joo jëlee wasalwa ak yi nga xam ne façon yi gato la comme ni nga non wasalwa ak mi kii picc yi nga xam ne dañ leen a mich wi voilà loolu nag waxoon nañ la bari na ay wax loolu la nag am ñu ne kon alman nag salwa loolu la de mooy ay façon gato la yoo xamante ne nii ci lem la am ak beneen bi nekk loo xam ne ay picc yoo xam ne dañ koo mich wi suñu boroom nag ne leen kulu waay waay lekk leen min yi ma razaqnakum ci yu tee yi nga xamante ne nii moom laa leen wërsëgale lekk leen ci mu dagan lool waaye wa ma zalamuna ñoom nag mooy ba nga xam ne ci lañ dem ba ne yaa Muusaa daal ñun ah ñun soxlaatuñu yi waay ñun daal utal ñu sa boroom comme ni mu koy waxe ci suuratu baqara nañu génneel li nga xamante ne bàyyi ñuy xëyi daal di liggéey daal di ñu génneel li nga xam ne mooy génne ci suuf seeg yooyu daal loolu nag suñu boroom nag ne wa ma zalamuna ba ñu defee loolu du ñun lañu tooñ de walakin waaye li am ba des kaanu nekkoon nañ anfusahum seen bopp de yazlimuna mooy seen seen bopp lañ doon tooñ de borom bi di la defal lépp nga ñëw moom lañ la doon wax ne nit mooy feebaru miin daa dal ñu bari daanaka ñu bari lool la ba tax xéewalu borom yi tabaaraka wa taala yu mag yi nga xamante ne nii ci la ñu nekk di jàllarbeku daanaka moom du ñu ko sax bàyyi xel du ñu nekk sax ba di ko sant ndax lan dañuy jàpp ne waay c'est la routine waay waay waay lii daal nañ seet leneen quoi <coughs> waay jàmm moo tax jàmm sax ñenn ñi moo tax ñi nga xam ne xamuñu xeex xamuñu guerre ñoom dañuy bëgg ay ay moyens ñu génn def ay ay ndax xamuñu xeex waaye ji nga xam ne ñoo xam ay guerre civile seen dëkk ya tàkk ñooñu bés bu ñu demaatee ba amaat jàmm ñooñu lu nee daanaka dara lu tax ba ñu taalaat ab xeer ba ab xeex ndax ñoom xam nañ li xew kon nag suñu boroom ne kon nag seen bopp lañ tooñoon bi nga xam ne ci lañ def lool de ñoom tooñu ñu woon waaye seen bopp lañ doon tooñ mu ne wa id qiila ba léegi fàttalakul bees la bañ leen waxee ñoom waa banu Israayil ba léegi <coughs> alayhi salaatu wassalaam lahum ñeel leen ne leen uskunu hadhihi al ay waay dëkk leen dëkk bii nekk leen fa ngeen dale fa man faa dëkke wa kulu minha haythu shi'tum ngeen bu ngeen fa duggee nag ngeen fay lekk xaytu fu mu leen shitum soob rek waquuluuta bu ngeen fay dugg nag ca buntu dëkk ba dee leen wax xitta mooy li nga xam ne borom bi ñu ngi lay ñaan nga daal dañuy simpil li nga xamante ne mooy suñu bàkkaar yi wadxulul baaba te na ngeen dugg buntu dëkk bi sujjadan ngeen nekk ñoo xam ne dangeen di sujoot daal di incliné wu ngir toroxlu seen borom tabaaraka wa taala daal di wane seenu njaam ngir seen borom bu ngeen ko defee de nafir lakum xatiyaatikum dinañ leen jéggal li nga xam ne mooy seen ñaawteef yi ak seen bàkkaar bàkkaar yi sanazidul muhsinin ñi gën a rafetal nag ci yéen di topp continuer di topp li ma fi teg te di ko defee dem gën rafet ñooñ de dinaa xel séef naa leen gën a yokkal waaye est ce que loolu lañ def mu ne fa baddala alladina zalamu mu fa baddala mu daal di soppi alladina ñi nga xam ne zalamu ñoo tooñ minhum ca ñoom qawlan ghayra alladhi qila lahum mooy ñu wax leneen loo xamante ne nii lu wuteeg liñ leen wax comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci saxiixayni naan xabbatun fii sha'ra naan ab pepp ci benn ci karaw loolu lañ doon wax te ñu ne leen xitta wax leen yàlla na borom bi nga simpil ñu suñuy bàkkaar ñoom ñuy wax loolu le di mbëlleek waa di ñaawal loolu moom lu yéeme la ñoon ñu ba ñu soppi qawlan ghayra alladhi qiila lahum di wax wax olu ñu wax xitta ñu naan xabbatun fii sha'ra ci loolu lañ doon wax kon soppi wax joo xam ne xayra bu wuuteeg alladi mi nga xam ne qiila lahum moom la leen seen boroom waxoon te waxoon ko seydina Muusa alayhi salaam wax leen ko wañ ko defee nag fa arsalna alayhim ñu wàcce seen kaw rijzan am bugal mina samaa'i tukki ca asamaan si <coughs> bima kaanu yadhlimun ci sababu li nga xamante ne nii moom la ñu doon nekk ñoo xam ne dañ doon tooñ seen boroom mu ne wasalhum laaj leen ba léegi ñoom waa banu israil yi anil qaryati allati kaanat xaadirata al bahr laaj leen ci xabaaru nettali mooy xëy waa dëkk ba nga xam ne ci ñoom daa nekkoon nekkoon ca côté géej ga ci moom dañoo amoon tafes goo xam ne fa lañ dëkke woon id ya'duna fi sabti ba nga xamante ne nii ñoom bu bu bu kii jotee nu mu tudd euh, samedi gi léegi nag dañuy jéggi dayo mooy dañuy dépasser tere ba leen tere bu seen borom tere woon ne leen bu leen rëbb bu leen napp li nga xam ne samedi ñoom ñu daal di koy jalgati daal di def lu leen neex daal di jéggi dayo foroñ la leen dëxal ba leen yàlla defoon tere leen ko fi ko sabti kon ya'duna fi sabti bañ jalgatee lañ leen tere woon fi sabti ca samedi ga it ta'tihim keroog ba nga xam ne ci leen di dëkki xiyitaanuhum seen jën ya yawma sabtihim shurra nga xam ne bésu gi day ñëw feeñ jën yi fees dell tere woon te ceenu tooña tax ñu tere leen ko wa ma laa yasbituuna bés bi nga xamante ne nag moom mooy ne nekkul du du du mooy bésub samedi yeneen bés yi nga xam ne bokkuñu ñuy màggal ndax ñoom samedi la ñuy màggal bu boobaa nag laa tatihim jën yi daanaka duñ leen gis quoi léegi te ñoom samedi amuñ droit daal di ciy napp di ci liggéey dañ leen koo tere léegi nag gaay luñ leen def boo mu ne kon fàttali leen yaayoo yële kadhalika na ko noonee nabluhum lu leen dañ leen doon saytoo